ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seyyiduna Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanul mannaan agsi woon nañu ñu ngi doon gis xilaafaam jamonoy xilaafaam muy xilaafatu seydina Uthman ibn Affan ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ay jalooreem ak li aleyhi salaatu wasalaam lenn ci ay jalooreem ak yenn seede yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wasalaam def ci moom ak ngëneelam yi nga xamante ne ni alwaafira Euh, ñu ngi agsi woon ci jamonoy xilaafam moom seydina ibn affan radiyallahu taala anhu wa ardaah gisoon nañ li nga xam ne noonu lañ ko tabbe te ki nga xam ne moom lañ chargé woon lool muy seydina abdurrahman ibnu awf radiyallahu taala anhu wa ardaa moo taxawa woon loolu moom seydina abdurahmaan ibn awf ngir tànn diggante seydina uthmaan ak seydina ali man yakuur sa yakuunu xalifatal mu'miniin nekk xalifa jullit yi nekk amirul mu'miniin gisoon nañu niñ ko tabbe woon ak tamit xilaafaam li nga xam ne noonu la demee woon euh, mu yokk jàkka ji ci jëf yu yaatu yi nga xam ne moom Seydina Usmaan def na ko muy yokk jàkkaay aleyhi salaatu wassalaam ndax dafa xatoon ba am ñoo xam ne daanaka loolu ñoom dañoo gisoon ne boo warul woon demee noonu mu yëgal leen xamal leen ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na man bana <clears throat> lillaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fi janna képp ku tabaxal buur yàlla ab jàkk am na ci yeneen riwaaya nga xam ne loolu mooy pour yàlla kese ngërëmu yàlla nga ci ut hein buur yàlla subhaanahu wa dina la defal aljana dina la tabaxal kër wala lu mel ni li nga tabax fi nga xamante ne mooy aljana ah gis nañ ni tamit dëkk yu bari ubbi nañu ko ci xilaafaam alal yu bari dëkk bi neex lool eh, ba daanaka alal ji di jóge fu ne teg ci xalifa bi nekk koo xam nekku ku lewet la Euh, ndax jamonoy Seydina Ousmane dafa am benn caractéristique mooy gaa yi dañoo génn ci xilaafa ak Seydina Omar radiyallahu anhu wa qad arafna man huwa ibnul Xattaab xam nañ kan mooy ibnul Xattaab muy Seydina Omar waaw ashaddu nnaasi ci diine yàlla ji comme li alayhi salaatu wassalaam waxoon moo taxoon wa qad arafna dawra ibnul Xattaab xilaafaam ak tar ci ci ni nga xamante ne noonu la ko suñu boroom binde muy tempérament Seydina Omar radiyallahu anhu mooy dafa taroon moo tax nit ñi euh, gaa yi mooy dañu ko ñemewu loon sax <laughs> waaw gaa yi yenn yi ñemewuñu ko woon waaye Seydina Usmaan radiyallahu anhu moom dafa lewet gaa yi nag mooy léegi opinion yi day gën a kii gaa yi dañoo gën a ñenn ñi dañoo gën a di libre moo tax nit ñi dañoo gënoon a surtout gox yi gaa yi dañoo gënoon a ñi xamul ah ñu ne baax na suy naa wax man moom mooy dañoo gën a nekk ci liberté ci wàllu mooy pas lu leen neex def ah non que di def lu sharia tere déedéet mooy ne xam nga yow boo amee njiit boo xam ne dafa tenace dafa nekk njiit boo xamante ne nii il est extrêmement nga am beneen njiit njiit bi ci tegu moom xaw la mel noonu mooy da ngay gis ne vent bi day gën kii ci gaay Seydina Usmaan alal ji bari muy joxe lu bari gaa yi tamit alal ji bari lool nit ñi bëgg waaye moom nan la doon doxale mooy ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci la nekk xalifa radiyallahu taala anhu wa ardaa dafa changé waat lenn ci administration bi lenn ci administration bi dafa changé yenn njiit yi ku mel nii ah ki nga xamante ne moo ne woon Kuufa di al-Mughira ibn Shu'ba Seydina Uthman radiyallahu anhu daal di fay daal di ko fay jële fal Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu hal tadri man huwa Sa'd ah xam nga Seydina Sa'd ahadu al-mubashirina bil janna wa huwa xaalu rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alladi qaala lahu rasuul yawma uhud irmi yaa sa'd fidaaka abi wa ummi allah seydina sa'd ibn abi waqaas nekkoon nijaay ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam az-zuhri a ah, moom la aleyhi salaatu wassalaam waxoon keroog Uhud di ko jox flèche yi ak xeec yi naan ko sànnil yow Sa'd fi daa ko jënd naa la sama baay ak sama yaay kan mooy Sa'd mooy mi Seydina Omar keroog bi muy faatu comme ni ñu ko gise woon ne woon maa ngi dénk xalifa bii ñëw sama ginnaaw nay sukkandiku di jàpp di ut ndimbal ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ndax démettre ma ko ci ay fonction wam wara du dafa wor du dafa tële lam a'zilhu an ajzin wala an xiyaana du dafa tële moo tax wala boog dafa wor déedéet du benn ci loolu waaw ndax gisoon nañ ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu li taxoon Seydina Omar jëli ko fa mooy ne gaa yi dañoo amoon wute ci moom waaw te booy jiitee nit ba mu yónni woon son inspecteur général bu doon tey de l'État muy Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu mu dem def enquête ci waa ahlu Kuufa waa Irak noonu pour xool Saad ibn Abi Waqqas comme que ñin ñi ñëw nañ di ko jàmbat moom mu ñëw ne du waaja gis nga waaja ko waxuloon lu amul ba mu ko ñaanee yàlla waaja dafa mujj dafa alku waaw wa kaana saadun mustajaaba daawa te seydinaa Saad ibn Abi Waqqaas dañ ko xewe woon ko ne ñaanam day dal waaw boroom ñaan bu nangu la woon moom seydinaa Saad ibn Abi Waqqaas kon moom li taxoon ñu jële ko fa mooy gaa yi ñoo comme que ñi dañuy jiitee nit ñu fal la fenn mu am ay problème nit ñi ñii naan noo kii nii lii di di jàmbat hein mu Seydina Omar radiyallahu anhu entre temps mu ne woon kon na ko fa jële démettre ko ci ay fonction ngir faire l'enquête pour xool nan la deme waaw moo tax mu ne woon maa ngi dénk xalifa bi ñëw sama ginnaaw mu di bokk ci ndénkaane yi ko joxoon mooy mu jiital ki nga xamante mu muy dimbalekundoo di sukkandikoo ci seydinaa Saad bini Abi Waqqaas radiyallahu anhu waaw moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la seydinaa Omar radiyallahu anhu njëkk fal euh, ginnaaw bi nga xam ne ci la dindi seydinaa al-Mughira ibn Shu'ba nga xam ne moo fa newoon mu daal di koy mu daal di fay fal seydinaa Saad bin Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ci la tamit waaye bi nga xam ne ci la fal Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yàggul tuuti mu daal di ko fay jële parce que dafa amoon ay différent ak Seydina Abdallah ibn Mas'ud mi ne woon Kuufa tamit na Abdallah ibn Mas'ud moo yoroon wàllu baytumaal muy trésorier yi finance publique yi Seydina Sa'd ibn bi Waqqas am lum ci liboon waaye après fay bi xaw koo jafe parce que mooy nit mën ngaa leb mais bu fay jotee mu xaw a jafe loolu buur yàlla koy ku ko loolu ku ne war xam nga ko léegi nag bi nga xam ne ci lañ doon seen wax ñu seen ñu am différent ci loolu ci la ko Seydina Usmaan radiyallahu anhu daal di jëlee foofu daal di fal al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth ibn Abi Amr ibn Umayya waaw al-Umawi moom nag mbokk frère Usmaan Seydina Usmaan la woon ndax ñoo bokkoon yaay voilà ñoom ñoo bokkoon benn yaay ñoom ñaar di al-Walid ibn Uqba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kanta Égypte Égypte ka fa moo doon Amr ibn al moom la fa Seydina Omar radiyallahu anhu tegoon ah Seydina daal di koy changer ak kan ak Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh abdallah ibn sa'd ibn abi sarh walillahi alhamdu wal na gisoon nañ targamaam te tuddoon nañ quelque mbir gisoon nañ ay mbiram ak bi nga xam ne ci la nekk foofu la Égypte newoon ki nga xam ne mooy gouverneuru Égypte moom Seydina Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ak ni mu génne àddina ci nga xamante ne dafa mujjoon isolé wu ñépp nekk foo xam ne moom da doon jaamu yàlla kese affaire politique beeg yooyu yépp ak tamit dëkk bi ni muy doxeeg yooyu yépp dafa mujjoon ba lépp dem di jaamu borom bi subhaanahu wa taala yépp kese ba ni mu génne àddina moom seydina abdallah ibn saad ibn abi sarh dinañ ñëwaat ci kanam ci moom voilà ah seydina uthman kon radiyallahu taala anhu kanta sham sham moom ko fa newoon moo doon Muawiya Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan moom ko ko kan moo ko fa tegoon Seydina Omar waaw Seydina Omar ndax keroog bi nga xam ne ci la Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma génne àddina ci xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar dafa ñëw tàgge ko baayam di Abu Sufyan euh, di ko jaale ki nga xam ne mooy doomam ji nga xam ne moo newoon le gouverneur de Sham di Yazid ibn Abi Sufyan eh, radiyallahu anhu ne ko mu ne ko waaw kan nga fa bàyyi nag après moom mu ne ko ah Muawiya de di sa doom it moom laa def mu wuutu ko fa Seydina mo eh, Abu Sufyan di koy eh, sant ne ko ah loolu de lu rafet la te tamit mooy doxal nga lu rafet yaa amiral mu'minin muy Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa voilà waxoon nañ la nag ci jamonoy Seydina Omar la ñu ubbee côté Ifriqiya ay ay Tunisie ak yooyu euh, yooyu yépp te loolu ki ko defoon mooy Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh bi nga xam ne nag ci la ubbi foofu <coughs> Seydina Omar Seydina Othman radiyallahu anhu daf ko saa jox ci alal ju bari moom mi nga xam ne moo jiite woon armée yi euh, jox ko fa lu bari Eh, radiyallahu taala anhu wa ardaahum léegi nag am na ñoo xam ne dañ ne woon dañ dañ ne doon mer ci affaire boobu naan mais lan moo tax mu jox ko mu ne bu dee ne loolu de alal la joo xamante ne nii man maa ko jox man Usmaan radiyallahu anhu léegi nag bu ngeen bëggee ma yéen armée bi ma bàyyi ko génn loo xam ne moom en tant que xalifa am na ci droit joxe waaw waaye nag bu ngeen bëggee ma nanguwaat ko ci moom le gouverneur teg ko seen loxo ngeen xool bu ngeen kontaanee bu dee d'accord ngeen yëgal naa leen li tax ma def ko mooy ne loolu man maa ko def parce que li mu def waaw parce que ubbi dëkk yu toll noonu yëpp en plus mooy ne man xalifa bi booy ki jiite am na droit ci loolu joxe ci alal ji comme ni yonent mi aleyhi salaatu salaam Hunayn nu mu def hein gaa yi xarewuñ ba pare waa Lamsaar jox na leen dara walam yu'til ansaara shay'an ci xadiis seydna anas nekk ci saxiix yi ak seydna euh, abdallah ibn zayd ibn aasim radiyallahu ta'ala anhum loolu loolu këne yonent mi alei satu keroog ghazwatu Hunayn biñ paree séddale na màng mi walam yu'til ansaara shay'an joxul laa lansaar dara ba ñenn ñi naan inna hadha lal ajab lii de moom mooy lu yéeme taqturu dimaa'uhum taqturu suyuufunaa min dimaa'ihim wa wa tu'tawna ana lii de moo li yéeme gaa yi ñu ngi leen faat xeex ak ñoom ba suñu deret yi suñu jaas yi fenn ndeegul ci seen deret yi sax yonent mi alayhi salaatu salaam malgré tout ça mu jël alal yi nga xam ne moom lañ jël ci ñoom màng mi di leen ko séddale waaw <laughs> waaw mais du leeraloon na ko non. loolu nag loolu rek la Seydina Usman def te Seydina Usman radiyallahu anhu même deful mooy moom li mu def nekkul ne dafa xaj waa armée bi ne leen du ngeen am dara wala benn parti ku nekk am na sauf que li mu jox njiit bi dafa ëpp ñeneen ñi kaas mu ne leen bu leen neexee ngeen wëyal ko bu leen bu dee nag d'accord ngeen ci kontaan ngeen ci ma nanguwaat ko ngeen sédd ma séddalewaat ko seen biir gars yi ne ko d'accorduñu mu daal di koy jël daal leen koy séddale seen biir radiyallahu taala anhu wa ardaa ah kon seydina Usmaanu radiyallahu taala anhu wa kon daal xilaafaam daanaka noonu la ba ni nga xamante ne nag kii al Walid ibn Uqba mi ñu la doon wax bi nga xam ne moom dafa amoon ay wax ci moom parce que dafa jiite moo ne woon le gouverneur Kuufa sof que dafa mas a jiite gars yi benn bés te lool gisoon nañ ko bi ñu doon gis affaire xuduut yi les peines peine bi nga xam ne dañuy teg shaaribul xamri kiy naan sàngara hein moom dañuy nettali dafa dafa mas a naan sàngara jiite gaa yi julli leen fajar ñaar ba pare naan leen gaa yi tourné naan leen euh, bu ma dolli leena gaa yi ne wax mais mooy ma dolli leen mbir mu do ndax mu dolli leen ci ràkka yi fekk dafa màndi woon Seydina Usman radiyallahu anhu gaa di wax lool rumeur yi jóg te tamit yàggoon nañu naan bon al Walid ibn ba ak tamit ñenn ñi ci ñi mu jiite ñi ñi mu fal am na ay wax surtout al-Walid ibn mais nit jiit doo gaawtu du ñu ñëw ne la sa imaam euh, ki sa ki nga fi fal def na nii rek nga jóg ne aywa kon na fi jóge déedéet Seydina Ousmane da doon xaar mbir milliard xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu bi ñu ko waxee Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waa Kufa ñëw di kaas waaw naan ko inna Sa'dan Sa'd de du du àtte lu jub te du séddale lu jub waaw <laughs> moom Seydina Sa'd ibn Abi meroon radiyallahu mais Seydina Omar da nekk kon kaay toog en ma def enquête waaw mu yónni Seydina Abdallah ibn Maslama boole kook Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waaw mu dem di wër ci jàkkaay Kuufa yi waaw di wër ci jàkka yi di laaj ana lan ngeen xam ci Saad gaa yépp jàkka ñu dem ñu tagg ko ba mu des benn jàkk am benn ak bu jóg ne moo Saad de moo gën a dëng ñépp du séddale lu jub te du àtte ci lu jub waaw waaw mu ñaanoon yàlla waaji waaja alko waaw <laughs> waaja alko moo tax la ko daloon ba muy ba ba ko la ko dal daloon ba muy faatu ba euh, mu nekk silmaxa bu kii affaire am après mujj nag nekk koo xamante ne walla ay dund gu metti mu ñëw naan mu ñëw di gaay di ko jéem a dimbali mu naan non non yéen lii du lool asaabani du'a da'watu ar-rajul as-salih Sa'd ibn Abi Waqqas lii ma dal nii yëpp du dara li ma dal mooy asaabat nii li ma dal mooy ah ñaan yàlla Euh, kii bu baax bi jaamu bi yàlla bu baax bi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy kon lool Seydina Usmaan radiyallahu anhu da doon xaar mbir yi leer mbir yi leer que ne ñii li ñuy wax lool la bee bi mu leeree comme niñ ko gise woon te tuddoon ko ci wàllu xuduud yi dafa woolu daf ko woolu Medina mu ñëw daf ko convoqué mu ñëw gaa yi seede am ñoo xam ne nee nañ si dafa màndi ñenn ñeneen ñi ñu ko xamee parce que dañoo kii muy xeeñ euh, sàngara ak tamit la fait mu yokk ci julli ak yooyu bi mu kiiwee mu daal di koy euh, mu daal di koy demetre ba pare ne Seydina Ali radiyallahu anhu jógal nga dóor ko yar yi nga xam ne moom la sharia teg ci ki nga xamante ne mooy naankatu sàngara bi nga jël yar yooyu mu ne ah Seydina Ali ne yaa alxasan eh, qum fa fajlid jógal ko ko mooy ah alxasan ne ah, ah moom de xanaa ñu xool keneen rek <laughs> Seydina alxasan inna ibni hada sayyid <laughs> non ma moom dafa yéeme woon moom <laughs> bàyyi ji ne ko Seydina Ali radiyallahu anhu ko qum yaa yaa yaa xasan fajlidu xam nga Seydina Usmaan da nekk qum yaa Ali Seydina Ali jógal nga nga nga dóor ko <laughs> yar yi lislaam wax ci naankatu sàngara mu ne ah xaaral ma xool Seydina Alxasan yaa Alxasan <laughs> doom ji jógal mu ne ko ah bàyyi xaaral ñu ko te ñoo ko dénk keneen rek <laughs> ñu dénk ko keneen ñu koy waa ji di dóor di dóor ah, ba ni nga xam ne ci la àgg eh, eh, ci quarante yi mu ne ko yemal noonu waaw yemal noonu mu ne leen pa Seydina Ali ne ko yemal noonu ndax Seydina Omar ak ñooñu dóor def nañ eh, kii ñii dóor yonent sallam def na 40 ñii def nañ Abu Bakar def na 40 Seydina Omar def na 80 ko kullun sunna loolu lépp sunna la yemal noonu waaw yemal noonu baax na <laughs> léegi kon loolu euh, mooy kooku mu mujj daal di koy demeet daal di fay fal palaasam Sa'id ibn al-Aas Sa'id ibn al-Aas moom nag ba fa faloo nekk ji Kuufa daal dinay def xare yu bari uf ci ubbi fi nga xamante ne bilaadu Faris mooy kiiwu fer Perse yu baree bari ci goxu Perse yi keroog lañu ko ubbi keroog lañu ko ubbi ci ci ci njiital Sa'id ibn al-Aas ay Tabristan yooyu yépp fa lañ ko ubbi ay bilaadu xuraasaan gox yu bari ci bilaadu xuraasaan ci lañ ko ubbi a naka noonu ñoom ibn amir daldi tamit yeneen beneen tamit ci seydna Usmaan ñoom ñoo ubbi Naysaabuur di waa Naysaabuur voilà Naysaabuur fële ca Iran ak ñoom ay Ahnafum na al ahnaf ibn qays waaw moom it bokkoon na ci ñi nga xam ne ci soldat yu mag yi te nekkoon ay jiit tamit yoo xam ne yu seydina Usmaan radiyallahu jiite woon armée bi daldi woon fay def ubbi bokk ci ñi nga xam ne ñoo ubbi dëkk yu bari foofale ca bilaadu Xuraasaan moo tax ah, Ibn Amir ba mu ko ubbee Naysaabuur ah, dafa dem umra ji daldi fay bàyyi ca Xuraasaan al Ahnaf ibn Qays radiyallahu taala anil jamii al ahnaf ibn qays bi ñu doon gis tarjama seyna abu bakra tuddoon nañu al ahnaf waaw moo doon wax ne dafa dajeeg moom abu bakra dafa dajeeg moom radiyallahu anhu jamonoy seyna ali radiyallahu anhu mu ne ko foo jëm mu ne ko damay dem ngir jàppale ji goro yonent bi aleyhi salaam muy seyna ali ci xare yi muy kii mu ne ko déet man dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ida ltaqal muslimaani bi sayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar abu bakar ne ko déet bul dem fen bul jàppale kenn yaa ahnaf ndax man abu bakra dégg naa yonent bi aleyhi sa salaam mu wax hein këne idal taqaa bu dajee al muslimaani ñaari way ngëm yàlla yi bi sayfayhima ci seeni jaasi mooy di xeex fal qaatilu ki ñu faat wal maqtuulu ak ki ñu faat fi naari safara lañ jëm waaw mooy al ahnaf foofu boobale voilà waaye tamit ci jamonoy Seydina Usmaan foog naa loolu waxuñ ko woon ci lañ ubbi woon daanaka jullit ñi dem ba jege Constantinople capitale romain yi waaw te ki jiite woon côté yooyu kon mooy waa Sham mooy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan xare yu mag yi ngay dégg ay Qubrus yooyu yépp ci la amee woon ci xilaafa Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda kanta Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh moom ese daldi woon nay dem songu def ay xare côté Éthiopie waaye yooyu daldiwul àntu voilà léegi nag euh, kon ci gàttal yooyu mooy xew-xew yi xew ci jamono Seydina Ousmane surtout nag léegi nag ci fin bi mooy li ma la waxoon sànk kane Seydina Ousmane radiyallahu ak lewetam gaa yi dañ koo xamoon euh, gaa yi nag am fit ñu ne bon mu am ay naafiq yu jóg waaw yoo xamante ne ni jamonoy Seydina Omar ñu ngi foon waaye ñemewuñu woon a yëngu ndax lan kaana hunaaka Omar ibn al ndax fii Seydina Omar a fi newoon te gaa yi xamoon nañ ko bu baax moo tax Seydina Omar radiyallahu la xam nga naafiq day war ne jullit la day wane ne julli la te gisoon nañ yonent mi aleyhi salaatu salaam li mu waxoon Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu ne ko inna allaha sa yuqammisuka qamiisa fa in araada bika al munaafiqiina ala xalqihi xal'ihi fala taxla'hu wala karaama waaw ne ko gis nga buur yàlla dina la solal xël séef na laa solal yow Usmaan am mbubb waxoon nañ la mooy xilaafa gi la ko doon wax waaw fa in araada bika al mu'mini al munaafiquuna ala xala xala fala taxla bu dee naafiq yi ci seen bopp ñoo ñëw hein bëgg nga summi ko fala taxla bu amul karaama ci li ñu bëgg waaw bu ko dindi fenn bu ko dindi mooy nag naafiq yooyu nag ci fin wu année trente jàpp lu guddi trente ci lañ commencé te commencé woon nañ bu njëkk di semer le trouble ci xelu nit ñi ku Seydina Ousmane fal rek ñu ne xoolal ay mbokkam la fal de waaw ay mbokkam la fal de moom daal istathara Bani Umayya ala naas waaw moom daal dafa gënale waa Banu Umayya fi mu bokk ci kaw nit ñi moom daal lu ko neex la leen di defal léegi nag euh, waa Misra daal di def seenub délégation fekk gaa yi ba ñuy génn seen réew yi dañ ne woon léegi ñoom lenn la waaw mooy daal il est temps de faire notre révolution waaw mooy il est temps ñu changer ki fi ne nan lañ koy changer mooy par ay armée lañ koy lañ koy lañ koy changer mais nag mooy buñ tëbee ñëw wax loolu kese mooy foo faut moom fu mu tegu dañu commencé di dugal ci xelu nit ñi ndax gaay loolu la mooy ay trouble tamit digal dugal ci xelu nit ñi këne xalifa bi fi newoon dafa wàcc li nga xam ne moom la waroon a teg loxoom tànkam muy li nga xam ne moom la fi yonent sallallahu alayhi wasallam moom la fi Seydina Abu Bakar newoon moom la fi Seydina Usman Umar newoon bokk ci yi nga xamante ne moom lañ ko doon moom lañ wax di ko di ko lawal te tamit ne loolu lañ koy jame Seydina Usman radiyallahu anhu bokkoon léegi damuhu xalaal que léegi kon dara euh, deretam dagan na mooy kon bi ñu njëkk a wax sànq ñu ne moom tawliyatu aqaari bi waaw jàpp gi mu jàpp ay mbokkam di leen fal parce que ñoom ñoom ñoom ñoom Sa'id al-As ah ñoom alwalid ñoom ñii ñépp ay mbokkam lañu waaw Seydina Muawiya mbokkam la ñii ñépp ci waa Banu Umayya lañ bokk Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh mbokkam la waaw kon daal yéen daal gis ngeen kon yéen benn problème a ngoog seetlu leen waaw ay mbokkam la fal de ñépp waaw te pourtant gars yi dañuy wax lu leen neex am na ñoo xamante ne nii ba ñu waxee ne nañ ñoom ñu ne d'accorduñ ci ñu leen kii ñu ñi ñu fa fal Seydina Usman radiyallahu anhu à chaque fois da doon xool léeg-léeg gars yi buñ meree ci yooyu da leen fa doon jëli da leen fa doon jëlee ku fa na fa Seydina kii après euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bi gars yi mer naan non Sa'id ibn al-As il faut mu jóge fi mu ne leen kon léegi euh, fan leen kii mu ne leen kon d'accord naa ñu seet Abdallah ibn Qays Abu Musa al-Ash'ari bu dee gërëm ngeen mu toog fo mu mu jiite ko gaa yi ne waaw waaw kon ñu ne premièrement loolu lañ fexe dugal ci boppu nit ñi képp koo xam ne sa bopp dafa nooy ñu ne la seetal mbir mi laa wax waaw le fait que muy fal ay mbokkam loolu problème la ñu ne en plus am na beneen mooy ne saxaaba yu mag yi nga xamante ne nii am na ci ñoo xam ne Seydina Usmaan da leen a fitnaal ñu ne lan lañ leen fitnaale ñu ne Seydina Abu <coughs> dañ koo fitnaal ndax la fait que Seydina nan lañ ko fitnaale moo ko exilé moo ko exilé minal Madina ila Rabada moo ko yóbbu Rabada nga xam ne sorewul Medina trois doxu trois jours la booy dem ci yoonu Makka bi jóge Medina di dem Makka comme li borom Mu'jamul Buldan rahmatullahi alayhi wax ne trois jours de marche la boo jógee Medina mel ni kuy dem Makka trois jours de marche benn bërëb buñ naan Rabada ñu ne lay tax ana le fait mu saxaaba bu toll ni na Abu Dar mu daal di koy exiler waaw ñu ne déet ñu ne en plus hein Marwan ibn al nga xamante ne li mu ko jox daa bari tamit ci alal ji te Marwaan ibn al-Hakam mbokkam la waaw ci waa Banu Umayya tamit la bokk ñu ne ñu ne gaay gis nga mooy yii nii yépp bàyyi leen ci xel mooy loolu nag du benn jour lañ ko def ay at lañ topp surtout six années yu mujj yi waaw ndax six années yu mujj yi ci lañ ne ci la commencé di fal ay mbokkam wal iyaadu billah léegi ñu ne am na beneen am na beneen ñu ne le fait que mu xo mu mu daldi lakk téere yi alxuraan yi ñenn ñu yoroon mu lakk leen daldi fiy bàyyi benn alxuraan kese waaw ñu ne am na leneen loo xam ne def na ko te gis nañ ne du yoon moo yokk gi nga xam ne moom la yokk alxima mooy alxima mooy benn pâturage la ngandum kii la boo xam ne dañ koo defal euh, pour euh, ñi nga xam ne ñooy jur ji voilà yiñ doon mooy ibilu sadaqa géléem yi ñu jële ci ci euh, yu nga xam ne mooy jóge ci mu tudd zakat yi ak xar yeeg bëy yeeg yooyu noonu ak li nga xamante ne nii ñoom lañuy jële ci xare yi yooyu noonu mooy dafa am foo xam ne benn place bu rëy boo xam ne da doon mooy fuy am ñax la ndax yooyu lañ soxla waaw comme genre gan bi bayal la ñuy jël gan du terrain yoo xam ne foofu yëpp dañ koy def ngir foo xam ne day am ñax léegi nag fa la ñuy def li nga xam ne mooy gëléem yooyu noonu nga xam ne alalu ñépp la alalu réew mi la mooy les finance publiques bu ko defee foofu ñoom foofu la ñuy lekk ñu ne ñoom lan moo tax mu yokk affaire bi waaw ba pare en plus mu daal di fay jël def fa ay mbiram yi nga xam ne ay gëléemi boppam la ñu ne loolu seet leen gaa yi seet leen gis ngeen yii yépp day wane na il faut que l'on change de xalif waaw parce que suñu xalifa bii dangay waaru gis ngeen de wax nañ leen lu leer laa wax waaw léegi nag euh, bi ñu waxee lool ñu ne am na yeneen yu ñu wax waaw ba pare ñu ne en plus bokk na ci euh, euh, al-Hurmuzan al-Hurmuzan maliku Tustar la woon dafa mujjoon tuub ci jamonoy Seydina Omar radiyallahu bi ñu ko ubbee waaw mu daal di tuub ci eh, façon perse yooyu la réew yooyu mu daal di tuub nekk Medina nekk jullit waaw moom nag bi nga xam ne ci lañ faat Seydina Omar radiyallahu doomu Seydina Omar biñ naan Ubaydillah Ubaydillah ibn Omar la'allaka fi awwali marratin tasma'u bi hadha ism amaana yaa ngi door dégg ko waaw Seydina Omar radiyallahu anhu xam nga am na doom ju tudd Abdallah ibn Omar mooy saxaaba du siiw bi loolu moom foog naa lool kenn loolu moom ko ñàkk kenn ñàkk koo xam moom al athar yi mais am na Seydina Omar doom yu bari la amoon mais am na doom ju tudd keneen ko tudd Ubaydillah am na doom ju tuddoon Ubaydillah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala moom ak euh, Ubaydillah moom bi nga xam ne ci lañ faat baayam dafa dégg seydna abdirahman ibn abi bakr radiallahu anhu euh, mu ne moom dafa gisoon ne quelques jour avant ñuy faat seydna omar radiallahu anhu gisoon na al hurmuzan ak abu lu'lu am yi nga xam ne moo faat seydna omar ak beneen waay boo xamante ne nii ñoom ñoo nekkoon dañu nekkoon doon waxtaan seen biir Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr nee na ma agsi rek dama leen a bett bi ma agsee rek ñu daaw di jóg daw bi ñuy jóg ma gis benn euh, jaasi buñ yoroon boo xam ne nii la mel mu décrire ko ñu xool jaasi ja gis ne même li mu décrire loolu bu loolu noonu lañ faate Seydina Omar radiyallahu anhu benn la te ka ko faat ak al-Hurmuzan ñii ñoo ne woon doon waxtaan ak beneen waay léegi nag Ubaydullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne kon il faut ma faat al parce que kon moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo comploté contre sama baay di Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu daal di koy faat te am na sax riwaaye bu ne moom ba mu koy faat Seydina Omar radiyallahu anhu génnagul woon dañ ne ko a ah, problème am na de Seydina Ammar moo ñëw ne ko yaa amiral mu'minin qad xadas xadas ne ko nag problème am na de mu ne lan mu ne parce que Ubaydillah sa doom faat na al-Hurmuzan Seydina Omar ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan moo tax mu faat ko ñu ne ndax nee na moom dafa jàpp ne moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoo comploté contre yow mu ne li ngeen ma ko téye kooku moom bu ma jut bu bu ma bu ma faatuwul man maay man maay fay loolu mooy naa àtteb yàlla naa ko naa ko naa naa doxal daal li nga xam ne moo war ci moom mais riwaaye boobu dafa desee wér riwaaye biñ la wax moo wér mooy biñ ne. moom après da lool dinañ gën a ñëw ci détail boobu léegi pour wax la rek al-Hurmuzan ñu ne ah nekkoon jullit Ubaydullah ibn Umar faat ko ñu ne Seydina Umar Usman bi mu faroo faatu ko waaw te say ñoom li ñuy wax xam nga loolu mooy début mooy premier acte bi mu nee xalifa ci saase même ci saxaaba yi radiyallahu dañ ne woon dañ ko faat comme niñ koy gisee ci leeral léegi waaw léegi dañuy wax rek yi nga xam ne yenn ci point yi nga xam ne moom lañ doon moom lañ def ci biir nit ñi sëme ko ci gox yépp ay Égypte ay Irak ay bem jusqu'à Médina Makka fu nekk sauf que gars yi même Sham doon nañ fa jéem a mais sauf que Sham Sham c'était exceptionnel c'était dafa xawoon a euh, excentré wu pas comme yeneen yi mais mooy waa Sham ñoom seen ki leen yoroon gars yi dañ ko bëggoon lool muy Seydina Muawiya radiyallahu anhu te gaa yi ñemewuñ fa woon di fa dugal yenn nañu mais xam nañ ne bon waa Sham moom ñun mënuñu leen a convaincre contre Seydina Ousmane c'est impossible waaw c'est impossible parce que Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom daf fa yàgg kan moo ko fa tegoon Seydina Ousmane a ko fa falu ko Seydina Omar moo ko fa fal radiyallahu te daf yàgg kon kooku moom nga dem bëgg mu jaar ñu jaar ci moom ngir dal ci kaw kaw Seydina Ousmane loolu loolu du a ne léegi nag fi ñu man a jaar mooy ay Égypte yi nga xam ne bi ñu tuubee yàggul ay Irak yii bi ñu leen ubbee yàggul ay Kuufa ki na ñu jaar foofu daña fa ne nga xam ne am na ñeneen ñu fa woon mu jële leen fa teg fa ay mbokkal bu boobaa nag ñoom ñu fexe dugal seen xel yi ba ci Medina sax ñu commencé di dugal ci yenn ñi naan leen gis ngeen lii ak lii waaw am na beneen buñ doon wax ñu naan alxakam yeneen yeneen ma lay saar da ko exilé woon Seydina Usmaan daal di ko fiy indiwaat en plus ñu ne am na beneen affaire mu naan xool leen rek waaw mooy lan moo tax mu yokk nodd beneen nodd moom Seydina Usmaan ci julli àjjuma waaw benn nodd moo fi mas a am mooy julli àjjuma benn nodd lañ doon nodd temps yonent bi alayhi salaatu salaam pour àjjuma temps na Abu Bakr benn nodd radiyallahu anhu temps Seydina Umar benn nodd radiyallahu anhu temps Seydina Usmaan début bi benn nodd la woon après ci la yokkulu beneen nodd muy ñaari nodd yi nga xam ne moom nga gis ñu koy nodd pour ajjuma nodd bu njëkk ak bu nodd bu imaam bi ñëwee daal di taxaw toog ci minbar bi waa ji jóg nodd boobu kesey amoon moom nag mu yokk ci bi nga xam ne mooy am avant loolu gars yi nag ne xam ngeen ne loolu teguwut fen ah seet leen yooyu yépp waaw waaw am na yeneen yi caaxaan yoo xamante ne nii moom mooy wax yoo xamante ne teguwul léegi nag ñu ne léegi yii daal lañ jël léegi ñu def seenu seenu gàngoor ni yii nii yépp dafa nekk loo xam ne ñooy yi war a tax te ñooy yi nga xam ne ñoo légitimer suñuy action ndax kat xam nga naa fiq moom balaa def dara fokk mu ut loo xam ne day jàpp ne mbir mi lii ci diine la loolu xam nañ ci daal ah ghazwatu Tabuk lan lañ def avant ghazwatu tabu bi leen seen euh, mbokk naafi ki kàccoor bu mag ba te ñu ko doon wax ar-rahib Abu Amir ar-rahib yonent ma saa saam tudd ko al-fasiq ba mu leen waxee utal leen ma foo xam ne quartier général boo xam ne bu dina man maa ngi Sham damay fexe convaincre Qaysar ngir mu boole ma ak César Hiraql mu boole ma ak ab armée ngir ñu dal ci yonent bi alayhi biir Medina mu ne leen nag li ngeen di def da ngeen may utal foo xam ne quartier général la pour ñi may yónni ñuy ñëw ci yéen ñu man fay daje génn sans benn problème te man bu ma fa accès bu may dugaat ci dëkk bi foofu laay ne mais bañ ñëwee di def loolu lañ def dañoo xam ne loolu buñ ñëwee di tabax ñu ne leen li ngeen di tabax moom pour lan la ñu ne leen ab quartier général loolu du mën a ne mais dañoo xalaat ne kon nañu ko def jàkk nañu def ndax buñ ko defee jàkk dañ koy mbubbal mbubbum l'islam kenn du ñoom ñi defar jàkka daa xaram waaye bu ñu ko def côté fi yonent bi alayhi salaatu salaam jumaawam ji ndax bu ñu ko defee ci côté jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam jullit ñi duñ ko nangu mais nañu ko def mu xaw a jege Quba te Quba dafa xawoon a sori par rapport ak jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam ba ci noonu ci lañ ko tabaxe ba ñëw naan yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de suñu euh, jàkka ja nga xam ne moom lañ doon tabax ngir yàlla yu ak tamit ngir woyofal euh, way néew ju doole ji nga xam ne. dañuy bëgg a julli te manuñ di ñëw ci jumaa yooyu ba léegi jàkk yi def lañoo sori ñu defal boobu ngir rifqan bil ibad ak du'afa yi alors que loolu lépp mooy loolu lañuy def mooy du ñu ñëw tëb dañ lay dañ mooy dañuy peinture na peinture charia de peinture jullit peinture loo xam ne l'islam dina ko nangu moo tax ñu def li mais mooy boo leen gisee da ngay foog ne ñii nii yàllaa tax ñuy wax waaye xam nga ne yàlla taxul ñuy wax waaw léegi nag bi nga xam ne nag ci lañ wax loolu ñu daldi waa Misra ñoo njëkk def seen seenu gàndum gan bi délégation armée la rek mais nag bi ñu ñëwee dañu am problème ndax bon ñun mënuñu ñëw rek dugg nii ci dëkk bi waaw ñu nekk taxaw campé ca buntu Medina biñ leen jullit ñi yëgee waa Medina yëgee radiyallahu anhu Seydina Usman radiyallahu anhu daal di Ali radiyallahu ngir mu dem gisee ak ñoom ñu dem gaa wax fa waxu caaxaan yoo xam ne Seydina Ali radiyallahu anhu baatar lépp ne leen lii wëkk lii wëkk lii. léegi bon gaa yi bon kon d'accord mais ñuy dem lay wan ne gaa yi mooy dañoo dañoo mànkoo ñoom ak waa Kufa ak waa Basra waaw ndax nan la ku jóge Égypte. jóge mën a daje gaa yi jóge fële te te gaa yi dañu bàyyi ba période boo xam ne période période la 35 période boo xam ne ci muharram non kii ci ci kii zul xijja mooy période aj xam nga nit ñi mooy ndax ñoom lool dañ ne dañuy génn bu ko defee ñun suñu mbooloo buñ génnee nit ñi ku ñu romb dañu naan ñii aj ga lañ jëm ndekete yoo dem ñoo aj ñu dem Medina waaw te tamit Medina ñu bari dañuy dem aji mooy période aj la léegi nag waa Irak tamit jóge na li waaw mooy waa Kufa ak waa Kële ñoom ñépp fekk dañoo mànkoo bu yàgg ne ñun daal li ñuy def mooy vraiment il faut ñu jël fi xalifa bi quoi waaw parce que trop c'est trop maintenant léegi nag am na riwaaya yu ne Seydina Usman radiyallahu anhu ci boppam sax moo leen tontu. gaa yi biñ ñëwee ci jamono ji nag am na manaqibam yu bari yu ñu doon wax naan dafa wax ñoom Talha wax Seydina Ali wax ñooñu mooy ci jamono ji la ci la leen wooloon ñoom ñépp ci jumaa ji fekk gaa yi tamit ñu ngi ci biir jumaa ji mu leen di yëgal ne leen est-ce que déggu ngeen yonent bi alei satu salaam bés sàngam mu wax lii waaw ne man jahaza jaysh al usra falahu al janna ce que masu ngeen dégg ne yéen yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp ku waajal ah jayshal usra muy armée usra falahul janna ah, ñeel na ko aljanna ñu ne ko allahumma na'am ah waaw loolu da leen gën a est-ce que déggu ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam ne man xafara bi'ra ruuma falahul janna wala xafara allahu la ñu ne ko allahumma na'am ngir mu wan nit ñi ne leen yéen kon mooy di ngeen di wax que ne man damaa mooy gars yi xam nga naafiq bu la bëggee mooy xawaari ji la. voilà mooy xawaarij yi yonent bi saa saam doon wax ñoom la nga xam ne ñoom ab njiit lañuy ñuy mooy njiit la bañ boo seetlee ñoom seen boppu ñu daal lañ moo leen doy xawaarij ji ma la wane woon xawaarij ji nag fépp la am ba léegi nii waaw gaa yu bari idée xawaarij ji lañ yor même bu dee da gis ñoo xam dañ naan dañuy jàngale ci diine dañuy mais idée xawaarij ji lañ yor. te wax naa la bu ñu ñëwee ci masalaam xawaarij ji parce que fi ñu toll ci ghazwatu Tabuk lool mooy euh, c'est vrai mënoon nañ ko gis masalay xawaarij ji bi nga xam ne mooy Hunayna di yonent bi alayhi salaatu salaam doon séddale gaay maamu xawaarij yi Dhul Khuwaysiratil Yamani di seen baay ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa innaka lam ta'dil waaw waaw i'dil maandul justal ci li ngay séddale yow yu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa innaka ndax dëgg-dëgg yow lam tànn li nga fi séddale tey dara jumbu ci maandu woo wal iyaadu billah waaw gaa yi nar koo faat mu ne leen déedéet waaw mu ne leen déedéet kii dina génn ci ndiggam ñoo xamante ne nii ñoom noonu lañ mooy nii lañuy mel te dinañ ñëw ci détail boobu insha allah ci xadiis Seydina Abu Sa'id al radiyallahu anhu bu seydina rasulillah yónnee seydina ali seydina ali ibn abi ila al yaman la nga xam ne même Zul Xuwaysira al mi waxoon keroog ba muy séddale màngum Xunayn ne ko sédd fi def jubut moom mu jógaat waxaat lu mel noonu yonent mi alayhi salaatu salaam foofu nag la gina a leerale man humul xawaarij buñ àggee foofu di nga xam ne di nga ne ya mais xawaarij yi kon bari nañu léegi ah ma ne la du léegi dañoo mas yàgg mooy ñoo xam ne jiit la ñuy bañ ñoom bu ñu sañoon ñoom ñooy nekk njiit yi ndax pour ñoom ñoom ñoo jub ku ñu man di falit même bu ñu waxee bañ fal te bokkoo ci ñoom dinañ fexe bu jëlewaat la fi parce que yow hein sa waay ñoom booy bokkoo ci ñoom kese waaw te ku ñu wax ba nga fal la booy pare ñu lay faat parce que yow xam nañ mais de façon doo doxal liñ doxal ñoom il faut ñoom ñu yomb yi léegi gars yi dañu ne biñ ñëwee ci léegi dañu fees ñu mujj fees ci jàkkaay yonent bi mais daa bari gars yi nekk waa Misra moom ba ñu ñëw ay ay ay ay 700 lañu woon waa Irak nekk finalement ñu nekk ay milliers de personnes mais jamono yooyu yëpp ñu nekk Medina fees fa del rek léegi nag Seydina Usman radiyallahu laaj leen ne léegi yéen. ne leen ana lan moo lan moo maada tanqimuuna alayya waaw ana lan ngeen di lan ngeen may dale lan ngeen may jàppale ba ne man dama léegi légitatuma légitimé mooy sama légitimité amatu waaw eh, gaa yi ne ko atmamta salaa fil hajj fi Muzdalifa wa qad qasaraha min qablika rasulullah sallallahu wa sallam wa saahiba mu nekk dialogue direct dialogue direct xadiis bi imaam at-Tabari soloo na ko boo demee ci euh, yenn partie euh, dinañu gis Seydina Usmaan yi nga xam ne loolu la doon tontu ci sunanu imaam al-Bayhaqi ya sunanul kubra boo demee tamit ci li nga xamante ne mooy imaam at ci sharh ma'ani al-athar na ko noon imaam Abdurrazzaq as-San'ani rahmatullah alayhi indi na ko ci musannafam rahmatullahi ala al kon gaa yi ne ko première mënoon nañu topp li ñu waxoon sànq que ay mbokkam la far par benn benn waaye bii riwaay bii dana Seydina Usmaan ci boppam moo tontul boppam léegi moo tax nañ jël nañ topp loolu kon mu ne leen eh, yéen kon gaa yi na ko dangaa matal waaw ne ko at mamta yow dangaa matal as-salaata fil xaj dangaa aji ba pare hein daal di matal gi mooy eh, daal di matal sa ràkka yi waaw au lieu nga julli ñaari ràkka comme ni koy nen ci ma lay saar saam doon defe ak comme ni nga xam ne noonu la ko saaxibaahu di euh, Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma ñu ñu ne yow defoo loolu dangaa matal julli ñeent kon yow fa hada ibtidaa wa anta mubtadi' atayta bima lam ya'ti bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa saahiba ñu ne ko kon nag loolu mooy wane ne kon yow Seydina Usmaan gaa yi toog ne mooy ci sama jàkka ji ah, subhaanallah jumaay Medina <laughs> jumaa yonent bi alei satu salam Seydina Usmaan nekk ci minbar bi di leen déglu ne leen léegi wax leen waaw wax leen li tax ngeen ne man légitime tuma benn par benn gars yi ne ko première yow da ngaa matal julli ñeent rakka alors que fële mooy ci aj gi xam nga aj gi boo demee foofu gis ne ay Muzdalifa boo fay kii boo fa demee mooy da boole timis ak gée boo leen di boole timis moom kenn du ko waa ñett gée ñaar ak yooyu noonu yépp ay Arafat ak léegi nag ñoom ñu ne loolu yeneen tamit saa saa noonu la ko doon defe alors que yow bi nga ñëwee ñeent nga julli kon yow fa hada ibtidaa loolu mooy wane ne yow da ngaa sos lu bees ci diine ji ñu ne ko kon yow da ngaa def a ci diine ji wa ante kon yow mubtadi'un atayta da nga fee indi bi ma lam ya'ti bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax da nga fee indi loo xam ne yeneen tamit saa saa mësu ko fee indi mësu koo def. walla iyaadu billaah voilà ñoom loolu lañu wax léegi bi ñu waxee loolu ak tamit wa saaxibaa waaw ndax salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safari rak'atayn wa salla abu bakar fi safari rak'atayn wa salla umar fi safari rak'atayn waaw yow sa biir xilaafa doon nga julli ñaar léegi nag nga matal ko léegi nag Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu mu ne leen waaw eh, ne leen eh, ala inni qadimtu baladan wa fihi ahli atmamt fa atmamt mu ne leen alaa yëgu ne man damaa ñëw dëkk boo xam ne Makka dama faa amoon soxna sama soxna daf nekk loolu moo tax ma daal di matal parce nekku mooy jàppewul jàppewu sama bopp que ne musaafir la voilà yonent ma lay saaf saam dëkkul woon mooy bi muy ñëw ji ak si dëkkatul woon Makka Medina la dëkkoon Seydina Abu Bakar dëkkuloon Makka Seydina Omar dëkkuloon Makka man fii laa dëkk waaye dama fa am soxna te lool ñoom ñépp kenn amu ko ci man damaa am biir Makka sam dama fa amoon soxna moo tax man ma daal di matal waaw léegi euh, loolu benn la hein moo tax ñu ne loolu benn mu ne leen benn mbir a ngoom riwaaya loolu mooy riwaaya bi nga xam ne moom la imaam at-Tabari solo boo demee tamit ci taariixu Dimashq rahmatullah alayhi waaye sanad bii nii fiihi maqaal mooy am na lees ciy wax léegi kii kantaa riwaaya al Bayhaqi imaam al Bayhaqi daf ko solo rahmatullahi alayhi imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi dafa solo ne atamma anna Usmaan atamma salaata fi Muzdalifa mu ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu dafa matal julli fi nga xam ne mooy Muzdalifa mooy liñ la waxoon sànq ne Muzdalifa mooy boo dajalee timis ñett gée bi ñaar ngay julli la yonent bi alayhi salaam julloon Seydina Usmaan nag julli ko ñeent summa qaama fa xatab bi mu ko defee mu daal di xutba ci biir nit ñi xam na ne nit ñi nañ ne waaw fa xataba ci biir nit bi fa xamida allah wa asna alayhi mu sant buur yàlla daal di koy bàkk summa qaala ginnaaw bi mu ne ayyuhan naas inna al qasra sunnata nabiyikum sunnatu nabiyikum wa saaxibayhi walakin xadata tiraanu ay a mooy al arab laa ya'lamuuna mooy arab juhala laa ya'lamuuna shay'an an ad-diin wala an an sunna fa xiftu an yastannu mu ne mu ne leen yéen nit ñi eh, inna al qasra wàññi bi ñuy wàññi musdalifa ak tamit boo tukkee rek parce que am nga borom xam-xam ne ñu wute est ce wàññi boobu ci aj gi la bokk manaasik moo tax wala bokk la fekk mooy ñu tukki kese la am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañu ne non loolu boobu tukki kese la mooy tukki bi moo waral ñuy julli par ñaar bi boole noonu sinon ak tamit euh, mooy surtout wàññi bi kantaa ñi nga xam ne ay màkk lañ dëkk di aj ñooñu noonu dañuy matal voilà am ci borom xam-xam yi ñu ne looloo looloo noonu affaire bi mooy aj ji moo tax ñuy wàññi mooy loolu wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi te ku nekk li nga wax am na am na dalil léegi Seydina Usman radiyallahu anhu ne leen kon <coughs> loolu sunna la wàññi sunna la te sunnaay yonent bi alayhi moom la Seydina Abu Bakar def ak Seydina Umar radiyallahu anhu waaw ah, mu ne walaakin waaye nag xadasa hein dafa am lu xew loo xam ne mooy kaw kaw yi nga xam ne ci àll bi lañuy jóge ñëw agsi waaw dëkkuñ ay màkkaaki Medina dëkku xam-xam yi mais ci ci kaw gi lañ jóge ñoom dañoo ñëw xamuñu xamuñu xamuñu lu bari ci diine ak sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam fa xiftu an yastannu ma ragal bu ma defee ñaar ñoom ñu roy ma ci loolu te loolu dafa am eh, imaam Ibnu Jurayj rahmatullah alayhi da comme ni ko imaam Abdurrazzaq as-San'aani solowee ci Musannaf dane benn kaw kaw dafa naadaa ala Usmaan dafa woo Seydina Usmaan radiyallahu anhu ne ko ba mu ko gisee mu julli ñeent bés mooy ak ji mu jullee ñeent parce que waa ji da ko woo avant ne ko mooy avant muy julli ñeent ne ko yaa amiral mu'miniin maa ziltu usalliha rak'atayn mundu ra'aytuka ama awwal sallaytaha rak'atayn waaw kaw kaw bi ne yaa amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi de muy Seydina Usmaan radiyallahu anhu foofu la ca Muzdalifa maa ziltu usalli rak'atayn gis nga julli yi gée mais gée masumaa deñ di ko julli ñaari ràkk mundur ay tuka a awal sa année yu njëkk yi nga xam ne ndax moo doon jiite aj yi Seydina Usmaan année yu bari moo ko jiite bi mu nekkee xalifa moo doon jiite aj yi kaw kaw bi ne ko man de gis nga ba mën a gisee nga koy julli ñaar mooy comme li yeneen ci bari saa saa def Seydina Abubakar def ko Seydina Omar loolu da moom def début xilaafa kaw kaw bi nee na ko man ba ma la gisee nga def ko ñaar ba lee ba ni may ba tey gii nii mais ba ma ñibbee sama kër julli yépp ñaar laa leen def mooy moom gée day jot ñuy julli par ñaar ya Allah parce que la gis naa xalifa yonent bi alei saatu salaam Seydina Usmaan keroog Mina ak Muzdalifa mu julli ñaar waaw mooy moom tisbaar ñaar lay julli mooy bu nekk ñeent rek comme bomoom la fooy foofu tisbaar ak yépp ñeent par ñaar ñaar nga doon julli mu jàpp leen di leen dóor par ñaar tisbaar ñaar tàkkusaan ñaar gee ñaar mu ne ko man loolu laa ba sa defaa ah. ba ma la gisee ba léegi waaw léegi nag tax ma daldi julli ñeent parce que damay ragal kaw kaw yi nga xam ne xamuñ di xamuñ lu bari ci sunnaa yonent ma sax sax ñu ñëw jàpp ne loolu noonu mooy farata ba am na ci ñoom sax ñu mën a ñoom def nañ waaw këne ñaar nañ doon julli mbir yi moo tax na comme que ñépp daje fii ma julli mbir mi ñeent ñu gën ñoo xam ne mbir mi ñeent la këne bu ñibbi seen kër yi mukk di julli ñaar ñaar ñaar waaw kon euh, Seydina Usmaan daal di leen wax lool ne kon benn bi mooy la dama fa am soxna waaw biir Makka kon ma gis ne foofu man fi sama soxna nekk foofu man sama kër la kon nag man àttee ki nga xamante ne ni moom dafa tumuraanke ab étranger la ci dëkk ba tax ñu naan ko boo fa demee na nga wàññi walla muy koo xam ne dafa yor ak tey kuy wàññi man loolu daluma waaw mu ne loolu benn lay la beneen bi mu ne leen beneen argument mooy mais araab yi dañoo fitnawu ci ñaari rakka yooyu am na ku ma ci ne moom ñeent la doon julli ñaar la doon julli tisbaar tàkkusaan ak lépp parce que lan gis na man ma def ko looloo taxoon ma def loolu waaw léegi xam nga riwaay yi dañoo di sévère mais kii da ne imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath ginnaaw bi mu ëndee yi da ne wa hadhihi turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan mooy sanad bu ci nekk am na problème mais da ne lii nag yoon yu bari yi dañuy yenn yi dañuy day tax dëgëral yeneen yi waaw kon léegi mooy mbir maa mooy wax ji fi mu nekk mooy gaa yi léegi. ginnaaw lii Seydina Usmaan wax dañ naan leen xool leen beneen affaire am na mooy leer mooy wàññi ci wàññi ci tukki farata wala du farata hein est-ce que wàññi boo tukkee surtout bi nga xam ne mooy foofu mooy wàññi wàññi wàññi man ma tukki daal di wàññi julli farata la wala du farata hein mooy dañ koo sopp sunna la Euh, gisoon nañ na nag xanafiya yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bi nga xam ne moom la ñuy def surtout euh, ci aj gi noonu boobu farata waaw mooy nit ki am ci choix léegi kon mooy kon wàññi affaire bi ci wàññi la nekk mooy kon mooy atte mooy wuute biñ la waxoon ñenn ñi ne ci fuqaha yi même ci fuqaha yi rahmatullah ne non wàññi boobu noonu c'est parce que gars yi li ñuy tukki la ñi nga xam ne tukki wuñ yonent bi aleyhi salaatu salaam bu masoon a julli da leen di wax ñun dañoo nekk ñoo xamante ne xaw qawmun suuf dañoo nekk ci safar di tukki kon nag yéen matal leen loolu gis nañ ne ci lim kim loolu dañ koy nettal ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mais wérul kim ki mu wér mooy Seydina Omar radiyallahu anhu que waa Makka da leen doon jiite ne yéen waa ahlu Makka ñun de yéen waa Makka ñun ay nit lañ ñoo xam ne dañoo tukki ci tukki lañ ne yéen matal leen. kon mooy loolu la mooy ku jàpp ne dajale boobu noonu ñuy dajale rak kii yi ak tamit la fait que ñu leen di julli par tisbaar ñaar tàkkusaan ñaar timis euh, gée ñaar loolu pour pour tukki bee tax kooku où problème te pourtant am nañu ko wax te sayyidatu Aïsha radiyallahu anha taxawal gaa yi wax naan sayyidna Uthman mais sayyidna sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha hein mais matal na ci tukki tukki néew daal di matal julli ñeent hein hein Seydina Urwa bañ ko waxee loolu ne ko mais moom mi nga xam ne bokk ci ñi gënoon a takkook tàntaam Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñu ne ko mais lan moo tax Sayyidatu Aïsha def lool ñu ne moom ta'awwalat kama ta'awwala Usman waaw mais dafa lan dafa euh, euh, euh, dafa luy interprété comme ni Seydina Ousmane interprété léegi nag am na fii benn affaire mooy sama xelam ciy dóor a ñëw euh, mas naa dajeek benn waay waaw parce que li tax mu wax ko mooy xam naa siiw na ci wolof yi sûrement dafa siiw ci wolof yi parce que muy wax joo xamante ne nii wax ji amul wax jooju amul parce que wax da Euh, parce que c'était pareil dañoo woon ci tukki ñu nit waaw léegi ñuy wàññi waaj ci yooyu la doon wax daal buur gis ne boo waruñoo wàññeeg yooyu ñu koy wan ma koy wan ni mu ak yooyu ak dalil yi mu naan ma koy mooy manu wax ne yonent bi aleyhi salaatu salaam defu ko ndax dalil yi ma ko ëndil te masula gis yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di tukki feet la ñamewu koo nettali boo xam ne dafa matal julli ñeent mukk ñaar la doon julli di boole julli yi waaw léegi nag euh, loolu moom moom la yonent ba lay sarsam doon def waa ji ne ma waaw moom pour pour dëgëral mazhabam euh, benn wolof la mu ne affaire bi mu ne en fait yonent ba ah, dëgg la sax yonent sa mais nag pour wan ne yow matal bi moo gën yonent ba lay sarsam xoolal rek façon argumentation bi mu joxe walla iyaazu billah que ne euh, Euh, kii yonent bi aleyhi salaatu salaam mas na ànd ak sayyidatu Aïsha ci tukki moom ñaar ne sayyidatu Aïsha jullil ñaar mu bañ ne ko ñeent laay julli walla iyaazu billaah ma ne waa ji lii nga wax nii mag la nag ma ne ko lii nga wax nii mooy njuumte la loo xam ne demewul noonu waaw parce que yow xalaat nga kenn mas nga gis kenn ci saxaaba yi radiyallaahu anhum yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko defal nii mu ne ko maa bañ defuma rawatina loo xam ne julli la julli julli julli xam nga leen mooy xam nga yonent ma lay saa saam dafa am ay shaxsiyaat yi borom borom euh, kii di wax euh, maa ngi mooy shaxsiyaatu rasul euh, mooy dafa am. yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa am ay personnalité ay ay ay facettes yu wuute ay facettes yu wuute moom aleyhi salaatu wassalaam en tant que kiy tëral waaye moom yonent mi aleyhi salaam en tant ki nga xamante ne nii en tant que ki nga xamante ne nii mooy kii laaye biir ak en tant ki nga xam ne day ràmmu mooy loolu ak en tant en tant en tant que waaw al imaam al-Qaraafi leeral na côté boobu bu leer a leer rahmatullah alayhi mooy ne yonent bi alayhi salaam day am foo xam ne xew-xew yoo xam ne foofu c'est en tant ki nga xam ne mooy le alxaakim le législateur ki nga xam ne mooy tëral àtte waaw comme bi nga xam ne ci la waxoon ne bi nga xam ne ci la doon wax naan law anna Fatima bint Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha loolu mooy ngir feddali acte bi war leen ne nii la foofu nekkul day laaya biir de non acte bi lii la ku sàcc ñu mbir yi leer dañuy dagg loxo bu sama doom wal iyaazu billah sayyidatu Fatima hein bu faboon man maay dank loxo kooku mooy en tant que attekat la qissatu Barira bi mu naan ko ba ba Barira boobu jaam boobu li mujjoon libre jëkkër ji di ko topp rek te comme que jëkkër ji jaam la woon moom mu libre nag ni léegi doy moom moom moom dootul nekkateeg moom jëkkër ji di wër ci mbedd mi fu nekk mel ni ku xaw a ku xaw a léegi di ko tudd rek ñëw yonent mi sallallahu alayhi wasallam woo ko moom Barira ngir ngir. intervenir ngir ne ko ah boo mënoon a dellu ci sa noonu est-ce que mënoo dellu ak moom rek waaw mu ne ko